a'uuzu billahi min ash-shaytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaam almuttaqiin sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati gisoon nañu ci yoonu ñibbi minal Ji'irraana ilal Madina ginnaaw bi aleyhi salaatu ubbee Makka zaadaha llahu tashrifan wa takriman daldi dem Xunayn li gazwi Hawaazin ngir xarek waa Hawazin ginnaaw gi sariyatu Awtaas ginnaaw ga xisaaru Taa'if mu ñëw Ji'irraana séddale màng mi aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw gi mu daldi dem umra ji umratul Ji'irraana ginnaaw loolu mu daldi ñibbi moom sallallahu alayhi wasallama ila ma'wal ansaar madinatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ila taaba tayba mu dellu fi nga xam ne mooy mooy fi nga xam ne mooy dëkk bu sell wa bi madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ci yoon bi ci la daje woon ak ki nga xam ne ci la ko dabe jóge Taayif ñëw dabsi ko seydina Urwat ibn Mas'ud ibn Mu'attib ath-Thaqafi radiyallahu ta'ala anhu ci jotaay bi weesu moom lañ gisoon tarjamaam walillahi alhamdu wal minna tey insha allah nag comme niñ ko digaloo niñ ko dige woon war na def ñaari jotaay ñu war a gis nag njàngat yi nga xam ne moom lañuy jële ci xew-xew yii di xew-xewu Hawazin d'abord après xew-xewu euh, màng mi ak li nga xam ne moo jëm ci sariyatu Awtaas ak xisaaru Taayif waxoon nañu ne dañuy fexe tàmbalee li imaam Ibn qayyim aljawziya raxmatullahi aleyhi daldi woon wax ci zaadul ma'aad fi hadyi xayril ibaadi sallallahu aleyhi wa sallam mu tudde ko faslun fi al-ishaarati ilaa ba'di maa tadammanathu haadhihi al-ghazwatu min al-masaa'il al-fiqhiyya wan-nukat al-hikam muy chapitre boo xam ne mu ne ci li nga xam ne daal na koy eh, làmboo xare bi ci ay junju ci junju ci yi nga xam ne làmboo ko xare bii di ghazwatu hawazin di ghazwatu hunain ci ay masailul fiqhiya ak ay nukat nukta nukat mooy euh, euh, kii euh, nan laa koy waxe waaye comme bu ñuy prendre ay not naan lii di noter naan lii woon prendre ay notes ci li nga xam ne li ëpp solo yi gën feeñ ci wàllu àtte yi voilà mu tàmbalee moom nii la ko ubbee euh, imaam al alxaafid ibn xajar <laughs> imaam alxaafid ibn xajar euh, rahmatullah alayhi reprendre na une partie li imaam ibn al qayyim daal di wax boo demee ci eh, bi muy shara ci yarhamukallah bi nga xam ne ci lay shara ci ghazwatu Hunayn indi na fa lu bari parti yi nga xam ne moom la imaam Ibn al-Qayyim daal juddu fii indi na ko foofu moom imaam alxaafiz ibn xajar reprendre ko ci imaam al al alxaafiz imaam ibn alqayim rahmatullah aleyhi imaam ibn alqayim mu ne rahmatullah aleyhi kaana allahu azza wa jalla qad wa'ada rasulahu wa huwa saadiq wa huwa saadiqul wa'd annahu idhaa fataha makkata dakhala an-naasu fii diinihi afwaaja wa daanat lahu al-arabu bi asriha falammaa tamma lahu al-fathu al-mubiin iqtadat hikmatuhu ta'aalaa an amsaka quluuba hawaazin wa man tabi'aha an al-islaam wa an yajma'u wa yata'allabu li harbi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wal muslimiin li yudhhira amra Allah wa tamaamu i'zaazihi li rasuulihi wa nasrihi li diinihi wa tamaamu wa tamaamu i'zaazihi li rasuulihi wa nasrihi li diinihi walitakuuna ganaa'imuhum shukraanan li ahlil fath waliyudhira allahu subhaanahu wa rasuulahu wa cibaadahu wa qahrahu li haadihi shawkati alcaziimati allatii lam yalqa almuslimuuna mithlahaa mithlahaa falaa yuqaawimuhum bacda axadin bacdu axadun min alcarabi wa li gayri daalika min alxikami albaahirati allati taluuxu lilmuta'ammiliin wa tablu wa tabdu lilmutawassimiin mu ne kaana allahu azza wa jalla imaam ibn al-Qayyim mu ne buur yàlla de dafa newoon koo xam ne dafa diggoon yonentam bi ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam kënee bu ubbee Makka bu ko ubbilee Makka nit ñépp dinañ dugg ci diine ji mooy péninsule arabique nit ñi day gis ñu bari ay mboolooy mbooloo dugg ci diine ji ay mboolooyu mbooloo di dugg ci diine l'islam te tamit mu digoon ko te moom mooy wa huwa sadiqul mooy ki nga xam ne lu mu digee loolu lay def muy borom bi subhaanahu wa ta'ala waaye mu digoon ko ne ko arab yi dinañu nooy ci kaw ci kaw moo ci ci ci ci wetam dinañu wàcc ñoom ñépp mujj daldi duñ man lu dul torox lu dugg ci lislaam waaw daldi torox lu daldi dugg ci lislaam mu ne fa lamma tamma lahu al bi nga xam ne nag ci la suñu boroom matalee matalal yu ndawam bi sallallahu alayhi wa ubbi gi nga xam ne hein ubbi gu leer gii muy ubbi gi nga xam ne moom la ubbi makkatal mukarrama te ñu gisoon ko avant mu ne buur yàlla ci ci ci ci ci ci sagesse am ci xikmaam la ci xereñam la def que ne waa xolu mu téye xol waa Hawazin ñu ne ñoom moom duñ dugg ci lislaam ak ñit ànd ak ñoom waa Banu Jusham waa Ghatafan ak ñooñu mu téye seen xol ci dugg ci lislaam waaye yemul foofu waaye wa an yajma wa an yajma'u wa yata'allabu li harbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu def benn dajale li ñu am ci dooleek kattan ak waaj waajtaay ngir dal ci kaw jullit ñi dal di dal seen kaw xeex ak ñoom ndox ubbi nañu Makka waaw buur yàlla nag mu ne buur yàlla lii lépp da ko def ngir lan li yadhura wala li yudhira li yadharu wala li yadhara li yadhara amrullah ngir mburu yàlla feeñ mooy ndogalam lim ndogal te nam mu ko feeñ wa tamaamu waaye tamit feeñal matale gi nga xam ne moom la matal yëkkati gi mu yëkkati li rasuulihi ak jàppale gi mu ko jàppale muy ndawam bi mi mu jàppale ndawam bi ak dimbal gi mu ko dimbali yi mu dimbali diineem bi waaye wali takuuna ghanaaimuhum shukranan li ahlil fath waaye buur yàlla def comme ni mu koy tudde ci kanam seen màng ma ñuy jële ci waa Hawazin ak ñi ànd ak ñoom mu nekk loo xamante ne nii ak cant la mooy ñoom effort yiñ def waaw ñëw ba ubbi Makka te xam nga ubbi Makka ji dañoo ubbi Makka waaye amuñu fa benn butin de guerre waaw benn butin de kenn amu ko fa amul jaan ay ñun sabaaya amul dara amul benn jaam bu ñu fa jàpp amul benn butin de guerre waaw buur yàlla nag def ne waa Hawazin ñoom dinañu bañ a dugg ci l'islam xare ñoom bu ko defee seen alal yañ fi yéen moom mu jox ko ñii ngir sant leen li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne moom lañ taxawe waaw waaw léegi nag mu ne waaye ngir buur yàlla tamit wan loolu benn la loolu benn la mu ne wali yuzhir allahu subhaanahu buur yàlla ngir tamit mu wan woo naa gàj ak ak cellaa ak cell bàkk naa ak cellam waaw wan ndawam bi sallallahu alayhi ak jaamam yi di jullit ñi wane tamit mooy ak nooteel gi nga xam ne moom la am nga xaman bi nga xam ne ci kaw mbir mu rëy mi nga xam ne jullit ñi manu suñoo dajeek lu tol noonu ma suñoo dajeek lu tol noonu ndax lan mooy loolu mooy lan mooy xare Hawazin bi bu ngeen ci pare hein mooy pare ngeen ndax xam nga mooy dootu ngeen xareet xareeteeg arab yi comme ni ñu ko waxoon ca ko ba que fini xareet arab yi jeex na waaw fala yuqawimhum ba'du ahadun min bu ko defee gi bu ñu bu paree ci Hawazin gi kenn amatul day retentissant victoire bi de telle sorte ko amatul kenn ci arab yi koo xam ne dooti na taxaw di jéem a di jéema a résister di xare jullit waaw mu ne ak ci yeneen ndax tamit ak ngir yeneeni xikma yoo xam ne feeñ na ci képp koo xam ne settantal na tey xool ak ñi nga xam ne dañuy gis ay signes di gis ah man aayaay yàlla yi à travers xew-xew yi mu ne nag bu buur yàlla nammee loolu nag waqtadat xikmatuhu subhaanahu an adaaqa almuslimiina awalan maraarata alhaziim walkasrati ma'a kasrati adadihim wa udadihim wa quwwati shawkatihim liyutaamina ru'uusan rufi'at bilfath walam tadxul baladahu wa xaramahu kamaa daxalahu rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam waadi'an ra'sahu munhaniyan ala farasihi hattaa inna diqanahu takaadu tamassu sarjahu tawaadu'an li rabbihi wa xuduu'an li 'azamatihi wa sikaanatan li 'izzatihi an ahalla lahu haramahu wa baladahu wa lam yahilla li ahadin qablahu wala li ahadin ba'dahu mu ne ba léegi buur yàlla ci xereñam moo def bi début xare bi tàmbalee mu ñamal jullit ñi début bi maraaratal hazima mooy wextamu defet waaw parce que nañ toloon ba am ku ne lan yow al yawma min qilla tey moom kenn duñu gañe parce que dañoo tuuti suñu boroom nag wan leen wextamu défaite ñu xam ne kon mbir yi nekkul ci ci ci ci ci bari alal bari arme bari ay soldat bari préparation déedéet waaw mu ne kon mu mu ñamal leen ci début bi li nga xam ne mooy maraaratal hazima wextanu defet waa wal kasrati ak tamit dammu waaw ni mu tare mooy nga ñëw arme bi on a cassé l'arme très vite Hawazin keroog wax nañ la au début Hawazin a emporté la bataille haut la main la ko Hawazin loolu nag pour buur yàlla sagesse xikmaam la moo ko doxale noonu ngir wan leen ne mbir yi ah nekkul ci adad ak de waaw waaw léegi lu taxoon mu def ko ngir wàcce ay bopp yoo xam ne dafa yëkkatiku woon ji fatxu Makka ndax bi ñu ubbee Makka xam naa ne du ñàkk nit xalaat ne c'est fini ba looloo tax looloo poussé kay ci wax aji wax ji wax loolu mooy yëqamteku goom nit ki yëqamteku bu amee victoire wala dara buur yàlla nag daal di damm seen loolu ngir wan leen ne yëqamteku amu fi waaw lépp ci buur mooy dogalu buur yàlla la namm namm buur yàlla la nekkul ne ba ngeen nee badar da ngeen tuuti woon a tax ngeen ga ngeen gañe fii it bu leen yaakaar ne bari waay mooy tax ngeen gañe waaw kon ngir mu dal li yu taamina ru'usan rufi'at bil fath te duggul makkatal mukarrama réew dëkkam bu mu wormaal boo bële moom borom bi subhaanahu wa taala mooy aji wax ji fu aji wax ne tey kenn du ñu gañe ndax ndax tuutiwaay ah mu ne kooku duggul màkk comme ni nga xam ne noonu la yonent mi aleyhi salaatu salaam dugge biir màkk gis nañ ko dafa wàcce bopp bi ba daanaka bopp bi bopp bi di laal teg tegu fas gi tegu daaba bi mu waroon ba karaw sikkiwam bi di laal kaw tegu daaba bi nga xam ne moom la kii woon tawaadu'an ngir lan wàcce boppam li rabbihi ñeel boroomam wa xudu'an li 'azamatihi voilà wàcce sa bopp ngir màggaayu borom bi ak màggaayu xéewal gi mu leen defal ci ubbi baladahul xaraam waaw léegi nag moo tax mu ne wal yubayyina subhaanahu liman qaala lan nughlaba al yawma min qilla anna an-nasra innamaa huwa min 'indihi wa annahu man yansuruhu falaa ghaaliba lahu wa man yaxzulhu falaa naasira lahu ghayruhu wa annahu subhaanahu huwa alladhi tawalla nasra rasulihi wa diinihi laa kasratuhum allati ajabathum fa innaha lam tughni ankum shay'an fa wallaytum mudbiriin fa lamma inkasarat quluubuhum arsalat ilayhim xila'a al-jabri ma'a bariidi an-nasr fa anzala allahu subhaanahu sakiinatahu ala rasuulihi wa ala al-mu'miniin wa anzala junuudan lam tarawhaa waqad iqtadat xikmatuhu anna xilaa nasri wa jawaa'izahu innamaa tafiidu ala ahli al-inkisaar la ngeen ngeen baal ma de xamaa ngeen mais mais mais attends yow yii nii ngay liir nii di firi nii mënoo ñu rekk wax ko dem non dafa am solo parce que dafa am solo moo tax mooy bon. xam nga mënoon nañu def benn affaire <laughs> mooy taxaw bon def njàngat yoo xam ne da nga naan début comme ni ñu doon def début ne léeg-léeg ñu defoon noonu début xare bi lii la commencé ñuy jël par benn benn di romb di dem mais quand boroom xam-xam yi suñu boroom dañu tàggatal ñoo xam ne euh, lii mooy xam-xam waaw loolu nag ku ku ku ciy wax wala nga ciy bind wala nga ciy ci baax na ñi nga xam ne ñoom jotoon nañu liggéey ci li ngay def ba pare nga ñëw. wane lool que ni ah lii kat am na koo xam ne jiitu woon na ci nañu ci rahmatullahi alayhi defoon na ci loolu nga ye nga baaxe ko sa bopp waaye baaxe ko ñi nga xam ne ñooy jullit ñi radiyallahu taala anil jami' imaam Ibnul Qayyim mu ne buur yàlla tamit da cee bëgg a wan ci biñ ñëwee defet bu gaaw bi début bi ngir mu wan ci ki nga xam ne li man xaala ki waa ji lan nughlabal yawma an qilla tey du ñu gañe ndax tuuti mu wan leen que ne anna nasra innama huwa min indihi mu yëgal leen que mais kooku ak à travers ñun it ñun ñun képp koo xamante ni ci ñun dafa am dara di fëgg dënnam xamal ne buur yàlla lay xaar xamal ne warul war a demee noonu de fëgg dënn warul jaam esclave du fëgg dënn naan man man waaw waaw déedéet kon buur yàlla wan ki nga xam ne wala ñi nga xam ne ñoo ne tey duñu gañe ndax tuuti kënee ndimbal ngañaay innama dëgg-dëgg newul fenn fenn rek la nekk te du fa jóge tama su faa jóge huwa min indi mooy fa buur yàlla la ne moo koy jox na ku ko neex wa na te buur yàlla subhaanahu wa ta'ala man yansuruhu fala ghaliba la ku mu dimbali kenn mag laa noonu ah. in yansurkumullah fala ghaliba lakum waaye nag wa in yaxdulkum ala kan moo leen di dimbali ginnaaw moom bu leen buur yàlla dimbalee amul kenn ku lay waaw moo tax ànd ak buur yàlla daal mooy li wóor subhaanahu wa waaw man yansuruhu moom ku mu dimbali fala ghaliba la amul kenn ku la mën waman yaxdhulhu waaye képp koo xam ne da koo gàcceel gàcceel mooy la mooy mu seetaan ko mooy da koy seetaan bàyyi ko du ko dimbali du ko rek da taxaw rek di ko xool mooy da koy bàyyi noonu fala nasira lahu ghayru amul keneen ku ko mën a jàppale wëlli yàlla dimbali ko dimbali ko ba man ngañaay man dane moo tax am na yoo xam ne nit xam nga nit xamul dañ ciy nekk di sonn di sonn ndekk buur yàlla la ca fekkul rek waaw ndax ku nekk gaa yi nga xam yépp nga ciy jàppale ngir mu sotti waaye du sotti ndax la buur yàlla moo ci dugalagul loxo waaw dalaa seetaan waaye bu ci dugalee loxoom aajowul keneen di intervenir waaw kon nag mu ne ta moom buur yàlla wa annahu subhaanahu huwa alladhi tawalla nasra rasulihi wa diinihi sallallahu alayhi wa mu yëgal kooku ne moom buur yàlla moo méngoo dimbale ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ak diineem bi mooy buur yàlla soxlawul nit ñi awi ah loolu dafa war a leer nekkul loo xam ne dañ la am si loolu moom dëgg la mais dañ koo war a dund di ko dox xam ne diine gii man bu ma toogoon jàpp ne li may def ci l'islam bu dee def naa dara sax jàpp ne man lii nii en fait buur yàlla boom il faut ci man lay appuyer mooy kooku kooku kenn ginu koo liir mooy buur yàlla soxlawul mbindeef waaw soxlawul mbindeef ci dara ku foog ne nag l'islam bi ni muy doxe yow buur yàlla def na nga am loo ciy doxe loo ci taxawee ba foog ne yow fii mu ne ab pilier nga ci que yow boo li ngay def mu daanu wala lool mooy yow xamoo ah mukk in yasha yuzhibkum ayyuhan nas wa yati bi akharin bu ko neexoon subhaanahu wa mu jële leen fi yéen nit ñépp indi ñeneen waaw kon buur yàlla c'est pas que way les lool walla jundullah mais loolu buur yàlla soxlawulee na ah. ñoom la bëgg a defar jaare leen ci loolu boole leen ci ci mbooloo mi nga xam ne ñooy doxal diine ji ñooy yëkkati kalimatu laa ilaha illa allah li takuna hadhihi kalima hiya al ulya loolu buur yàlla honneur la ngëneel la laa fawqahu fadlun ngëneel féetewu ko kaw mu boole la ci ñi nga xam ne ñooy jàppale diineen ci wàllu xam-xam ci wàllu doole ci wàllu xalaat ci wàllu jëme sa sa jot ak demee nag ba jàpp ne man je vais laisser parce que nit ñi dangay ngay waaru quoi nañ yow mooy yow xamoo ko ngay jëflanteel kuy jëflanteeg buur yàlla tu dois être sourd dangaa war a yow tëx muuma daal di euh, silmaxa ci li nga xam ne mooy critiques yi ñu lay def à ton encontre yooyu yépp ko war a fàtte waaw lu la ci dal mel ni protection nga yor day dal rek war daal nga sant yàlla te di leen ñaanal buur yàlla gindi la te gindi leen kon buur yàlla xamal gaa yi ne leen ndimbalal yonentam bii sallallahu alayhi wa sallam ak diineem ji huwa alladhi tawalla moom moo ko moo ko même moom moo ko chargé wu waaw moom ni dara waru moom moo ko chargé wu waaye laa kasratuhum allati ajabatkum de bo du bu du caagante ne seen bari bi ngeen bari ndax quatorze mille wala douze mille wala dix mille boo dix mille plus deux mille mutallaq ki turaqaa yi ñi tuub Makka wala douze mille plus deux mille yu turaqaa yi ngeen di quatorze mille ngeen jàpp ne bari ngeen ba ne lan nughlabal yawma min qilla buur yàlla wan leen bi ngeen ñëwee waa Hawazin rafal leen ñu daw wan leen nekkoon mbir mi ndimbal bi ndeke neewul ci bariwaay waaye ah, bi leen yéem ndax fa innaha lan tughni ankum shay'an ndax bariwaay boobu jariñu leen dara mais bu leen doon jariñ dara kay kon du ngeen ñëw Hawazin rafal leen ngeen daw xanaa ah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira bi idhnillah wallahu ma'a as-sabirin ñaata yoon la ak kuréel bu ndaw ah ghalabat daal di noot fi'atan ab mbooloo kuréel boo xam ne kathira bu baree baree bare loolu ñoo xam nañ ci dara badar badara ngoog badara ngoog waaw badar mooy meilleur exemple ci loolu pour yàlla nag mu ngi ñi nga xam ne muñkat yi nga xam ne seenu ndimbal teguñu ko ci ci ci effort yu ñuy def xam nga loolu nga ne ma ma ne la may ma on va développer un petit peu lu ndaw ah insha allah mooy ne gis nga fii danga naan cadre xare bi la mais mooy yow en tant que jaamu yàlla bés boo jàppee ne bés boo jàppee ne ndimbal gi la yàlla dimbali ci say effort lu jóge say effort a tax ba boo defee boo nekkee buur yàlla xéewal la ngay def ay ay tiyaaba di def jëf yu baax ngay yëg ci sa xol ni man damaa gën a jege yàlla bu la yàlla seetaanee nag nga xaw a tarxiis def loo xam ne lu baax lu baaxul nga jàpp ne dangaa gën a sori yàlla mooy yow xamagoo wallahi xamagoo parce que yow foofu boo seetlee bu baax mooy yow pour yow sa relation buur yàlla lenn la mooy yow say jëf moo koy conditionné déedéet yow loolu nga foog affaire bu xaw a sew la boo xam ne euh, à à première dégg tem nit ki ne non non non si si moo koy conditionné non non buur yàlla bul yaakaar ni say jëf yi mooy conditionné li ñu lay defal déedéet déedéet innal fadla li alansaar yoo xam al mannu wal fadlu lillahi wa rasuli du samay effort bu ma yàlla dëppalee may def lu baax moom lay ñaan mu dëppale bu may def lu baax alhamdulillah bu ma bu bu seetaanee bàyyi ma ma tarxiis def loo xam ne da koy tere du ma yëg ne damaa gën koo sori de mais damay dawaat delluwaat ci moom waaw damay dawa delluwaat ci moom di tuub ci moom te loolu damay wan ne man jaam laa ndax di def lu baax tout le te en général doo def lu dul lu dul loo xam ne doo gis ne lii nii may jëf safaan la bàkkaar la dina yóbbe ñenn ñi am na ñoo xam ne Iblis foofu la leen di jaare waaw foofu la leen di jaare gëm loo leen ne ñoo gën ci kaw suuf ñu xeeb seeni maas ku ñu gis xeeb la ku ñu gis ku ñu gis xeeb la ku ñu gis rek xeeb la jàpp ne ñoo la gën parce que ñoom ñu ngi def yow defoo waaw loolu ku ñu gis xeebal la la nga yor am na ñoo xam ne fii mu ne daa moo leen dal parce que lool ab kii la nu mu tudd benn virus la boo xam ne bu bona bona bu mën yàq boo xam ne fattaaka ça décime les gens waaw mooy ne man eh, te lool gis nga boo xas bu la xasee feebar boobu duggee mooy xeet nit ñi waaw ba mu dig yow dangay jàpp ku ku laaj dara rek danga naan nii kii moo ko tey pourquoi xamu ko ko man ni ma ko xamee waaw pourquoi man bi may jàng fan la ne woon bi may gëstu ana fan la ne woon mooy yaa ngi commencé di xeeñ nit ñi parce que jàpp nga ne yow sa effort yoo yële moo tax nga am lii alors que c'est pas ça c'est pas waaw mooy yow boo defee loo xam ne du noonu da lay yóbbuwaat waaw day tax nga ñëwaat xam ne yow jaam nga dekke malgré li ngay def yépp ah lii la buur yàlla moo tax kii nga xam day def bàkkaar di kii di delluwaat ci tuub gu sincère buur yàlla jéggal ko mu ñëwaat defaat ñu jéggalaat ko buur yàlla nee mu yonent ma lay bu yàggee danaan ko abdi sama jaam de def na bàkkaar yàlla mu am na lahu rabba yaghfiru dunub sama jaam bi de xam na ne aw kama qaala sallallahu alayhi xam na ne am na borom boo xam ne li muy def ci ñaawteef lu man di toll moom de mën na koo far man na koo baal waaw waaw après muy mujj mu ne ko nag léegi jéggal naa loo man di def waaw waaw loo man di defati kon moom jéggal naa ko parce que lan xam ne ne mooy nga am yaqin ne man jaam laa damay def ay erreur waaw kon mooy yow boo yaakaaree ne sa jëf yi ngay def sa jàng alxuraan gi moo tax yow nga jàpp de mérité nga dara fa yàlla mooy xamoo li ngay wax parce que yow sa yooyu noonu bu ñu ko pesé woon dëgg-dëgg ceer sub aljana boo mayul doo doo doo une semaine waxuma une semaine benn jour xéewal yi nekk biir àjjana xéewalu nooy yi kese bu ñu ko ci defoon du mat yow doo matal ñu dàq la ni la léegi génnal àjjana parce que lañ seen di woon jeex na say koppar jeex na moo tax xéewalu yàlla kese la kon xéewalu yàlla kese la kon xéewalu yàlla kese kon lool la mu ne nag kon seen mbooloo moom du leen jariñ dara waaw te buur yàlla dafa def ci xikmaam këne yére yi nga xam ne ñooy yére yi ngañaay hein xam nga ñan la koy dox li ala ñan la koy solal bëbbal ko seen kaw mooy ahlal inkisaar ñi nga xam ne ñoo damm ñoo mu wàcc seen bopp ci kanamu yàlla ñooñu la subhaanahu wa taala di defal yenn yaa ah. waaw booy rëy rëy lu dalay bàyyi fële mais booy wàcc boo wàccee sa bopp te loolu nag wàcce sa bopp nag bokkul ak fausse modestie yi wolof yi wax ay man mu bon mii loolu moom du dëgg waa jiy wax gëmu ko sax koo xam nga gëmul lool muy wax gëmu ko parce que bu ko benn xale fekkoon ci biir mbooloo mi mu ko yow tataa diw waaw mu ne ko ah wala tonton diw mu ne ko waaw mu ne ko yow mii ni nga saay saaye ni nga bone wallahi te xale bi doo dootu ko wax <laughs> nga gis xol bi tëb ndax bakkan bi tëb xam nga ne ko kon te pourtant sànq dégg nga ko mu naan man mii nga xam ne maa yées ci nit ñi mais pour pourtant bi ko xale bi waxee ci biir mbooloo mi pour moom yàq na yàq na deram kii na ko nga gis mu funki kooku koy xam nga ne kon fausse modestie la ba def est-ce que dangaa soxla foo nekk naan lu ñu wax rek nga naan ma man de maa ngi fi di doy waar rek kan moo la wax kan moo la laaj ndax dangaa doy waar mais yow ta ku la te fii mu nekk ku la ko waxoon ci jataay bu sérieux ah mais gaay way gaay gaay na lu xew ñu ne gis ngeen kii ak a doy waar yéen de bu ngeen xamoon li ma xam mu commencé mer ndax nee na dañuy yàq deram ci biir nit te pourtant moo ko doon waxal boppam moo tax loolu moom fausse modestie man nag sénégalais yi moom dañ koo man quoi sincèrement dañ koo man mooy ñu ëpp ci ñoom ko koo ci gis ah daanaka néewaana nga gis nit koo xam ne ku sincère la ci ñoom waaw ku sincère la ci ñoom parce que li ñuy waxal seen bopp gëmuñu ko te bu ñuy waxal keneen loolu en général du nekk dëgg léegi finalement mooy peuple bu mel noonu lan ngay doxalanteeg ñoom c'est ça problème te boo leen ko waxee ñu mer waaw boo leen ko waxee ñu mer mais c'est la réalité fausse modestie ngay teg fële di jaay ne da ngaa wa di wàcce wàccalu loolu dañ naan wàcce wàccalu sa bopp te wàcce woo sa bopp façon loolu sax mooy façon yëkkati boppam la voilà moo tax yéere nga ñaay. loolu buur yàlla du ko bëbb du ko solal lu dul ahlul inkisaar ñi nga xam ne ñoo dam ngir seen borom waaw bu ñu ne woon seen néeg kese ni ñuy tooxloo seen kanamu borom daanaka sax mooy raw bu ñu newee ci biir mbooloom wala képp lay doon ndax xooluñu ndax nit ñee ngi feen newu def waaw waaw moo tax suñu borom mu ne wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-warithin wa numakkina lahum fil ard wa nuriya fir'awna wa haamaana wa junuudahumaa minhum maa kaanuu yahdharuun. Allahu akbar. Waaw waaw mooy nee na buur yàlla suuratul qasas mu ne wa nuriya wa nuriidu an namunna boo gisee ñu def yépp mooy Firawna ba ñu ko mbugalee histoire Firawna ak Seydina Muusa Seydina Muusa ak Seydina ak Seydina Haaruna ak kële la doon wax alayhimu salaatu salaam ak Firawna mu ne lii lépp da koo def war nu riidu dañoo namm an namun nañu xéewale ala alladhina istud'ifu ba mu labalee Firawna ñi nga xam ne dañ leen doon néewal doole waaw mooy ñi nit ñi jàppewul dara dara dara dara te ñu nekk ci njub ñooñu la yàlla yëkkati ñu leen di niiwal doole fil ard ci misra gi ci Égypte wa naj'aluhum buur yàlla nee na ma bëgg xéewale leen yëkkati leen wa naj'aluhum a'imma ma def leen ay ñu nekk a'imma ñi nga xam ne ñu njiit yi moo tax buur yàlla ñu muy def njiit mooy wàcce seen bopp koo fi gis muy fëgg dënn man a man bàyyi ko mu man a man a rek bàyyi ko foofu nga xool lu muy doon après dara lu ko doon waaw mu ne wa naj'aluhum al-warithin bu ñu leen dofee ami a'imma mooy ñu def ñoom ñooy nekk ñi nga xam ne ñooy les héritiers les dignes héritiers te ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi nekk aïmma yu ñooy njiit yi waaw ci mbaax ci giiw wa numakkina lahumul ard wa numakkina lahum fil ard ñu jàppandal leen ci kaw suuf waaw inna lanansura rusu lanansuru rusulana alladhina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumu wa yawma yaqumul ashhad buur yàlla na man ñooñ laa dimbali sama ndaw yi ak ñi leen gëm topp ci seeni tànk waaw ñooñu laay dimbali waan kantaa Firawna mi doon rëy rëy lu ba naan alaysa alaysa li mulku Misr alaysa li mulku est-ce que du man maa moom nguurug Misr Égypte wa hadhihi al anhaaru tajri min tahti afala tubsirun ta gis ngeen fii niil bii ak ses ramifications ak ses lan ak niil bi waaw mais xanaa yéen da gis ba yépp di daw ci sama coobare ci sama suuf ah kooku doon ngand ngandlu nag mu ne wa nuriya firawna ba pare doon wax gaa yi man xamaluma leen yàlla yeneen yàlla judul man hein xamaluma leen yeneen yàlla judul man léegi nag mu ne leen comme que noonu la nag buur yàlla ne kon wanuriya na ñu wan le grand ngand ngandukat ngand ngandalukat mooy képp koo xam ne nguur a tax ngay fontoo nit ñi hmm? mooy sa firawna mooy sa misaal buur yàlla nee na ma wan ko wa koo xam ne poste bu mu diri bu mu am waaw ah, ne Haman poste bu mu dirigé woon bu mu yoroon ca nguur ak Firawna équivalent premier ministre mooy képp koo xam ne nguur a tax Firawnaay sa misaal képp koo xam ne yow poste boo am hein wala profession boo exercer jàpp ne yaa toog ci boppu nit ñi ku ñëw nga xeet ko ndax lan la ngay am waaye tamit wa junuudahuma loolu mooy affaire daraja këleeg affaire nguur la kii affaire daraja la mooy poste yi waaye wa junuudahuma ñi nga xam ne force la ñuy jaay waaw ñi nga xam ne ñoom seenu kàccoor te ci jaay force lañ ko jaay di jaay nit ñi ne duñ seen morom di nganda ngandalu mooy seen ñaari seen armée yi ñoom mu Firawun ak Haaman minhum ci ñoom ma wan leen maakaanu yaxdarun la nga xam ne moom lañ doon ragal lan lañ doon ragal mooy ñàkk seen nguur gi looloo taxoon ñu doon def lu ne ndax boo gisee li dal kuffaar yi ci ci kaw suuf lool la problème bu rëy bi ñu am ak l'islam lool la mooy dañuy bañ a ñàkk ñoom li ñu yor <laughs> mooy jë gis nga l'islam bi bu fi lawee démocratie bi day day sànku saway moo tax jaral na leen ut ay chars de combat ay avions de pilote de guerre de chasse ay f bombarder gars yi nga xam ne ñoo jéem a doxal loolu la ndax léegi way way wii bu fi lawee l'islam bu fi lawee problème am mooy loolu la ñuy ragal Firawna ak ñoom Haamaan yi lañ doon sonal Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam Seydina ak waa banu Israël ah doorul woon dara lu dul tiitoon ñu changer li nga xam ne mooy mooy mooy système politique bi waaw mooy système man maa fi toogal yàlla yi man sax yàlla laa ana rabbukumul a'la waaw mu am ñoo xam ne ñooy caste dirigeante bi script yeeg gaa yooyu ak pharaon yeeg seen kii yi les égyptiens contre léegi ñeneen ñépp nekk ay jaam nekk ci seen di leen liggéeyal mooy système boobu ak di jaamu yoo xam ne seen alal yi lu ñu am def ko ci jaamu loo xam ne seen seen tombeau yeeg boo gisee léegi tombeau égyptien yi mooy gis la caaxaan yooyu yëpp feeñ naka ne lii du dara ngay daal te suuf ñaata kam kam kam millénaire lañ ci yàq ay ay ay siècle lañ ci yàq alal yoo xam ne ci naan dañuy ay tombo aussi sa ki Isiris ak ay Amon Ra ay le yooyu yëpp ñu jeexal ci liñ amoon di jaamu ñoo xam ne laa yor noona shay'a jariñu ñu dara bo léegi <laughs> mooy nag gis nga yooyu noonu booy yooyu lañ doon def ngir protéger leen def leen loolu looloo taxoon ñu doon sonn waaw ngir bañ système boobu daal di altérer ñu daal di koy changer waaye fu mujj buur yàlla wan leen nee na wa nuriya firawna wa haamaana wa junuudahuma minhum ma kaanu yaxdaruun la nga xamante ne moom lañ doon tiit mooy seen nguur ga daw alku loolu laa leen wan finalement waaw ndax lan ñoo doon réy réylu ñële ñu doon néew doole nag buur yàlla yëkkati leen voilà kon moo tax Hawazin fii keroog ba yëkkati yëkkati ku amee buur yàlla dafa def ba hazima gi ñëw te li ci yéeme mooy ñépp la dal waaw war war rasulu bayna azhurin te yonent mi alei satu salaam nekk seen biir teewul bi defet bi ñëw première bi ñépp a daw bam des sallallahu alayhi wa sallam ak ña waaw moo tax sayyidina sayyidina al-Bara ibn euh, Azib ne ana ashhadu ala rasulillah lam yafir afarartum ma rasulillah yawma Hunayn wala beneen riwaaya afarartum ma rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yéen yow taalibe bi ne Seydina al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu wa nabi yow da ngeen a daw yéen ak yonent bi alayhi salaam wala da ngeen a daw bàyyi fa yonent bi alayhi salaam keroog Hunayn mu ne waaye man de al-Bara maa ngi seede ne que ne yonent bi alayhi salaam dawul de Allahu akbar waaw gaa yi daw. léegi ñan ñoo ña fa desoon ñooñu ñooy ñu wàcc seen bopp moo tax ba ba ba buur yàlla di di leen dimbali hein ba leen buur yàlla di dimbali nag moo dimbali ginnaaw ba mu leen wanee ne mu ngi ku fi yëkkatiku nii laa lay def ma seetaan gaa yi dal sa kaw ngeen dërmeelu léegi nag ña nga xam ne ñoo saxoon mooy waxoon nañ ñaata la ñoo ñoom Seydina Abu Bakar Seydina Ali Seydina Omar ak ñooñu Seydina Abbas Seydina Abu Sufyan ibn al-Harith ak ñooñu ak ñooñu ñooñu nag buur yàlla nee na ñooñu noonu nga xam ne ñooñu ñu damm waaw ñooñu ñu damm seen karoomu borom moo tax buur yàlla ñooñu la wàcce li nga xam ne mooy ak dalam mm-hmm. moo tax ñooñu la buur yàlla daal di wàcce seen ak dal waaw bim naan fa anzalallahu sakinatahu ah mu daal di wàcce li nga xam ne mooy ak dalam ci xolu ñi nga xamante ni mooy ñooñu mooy ña fa desoon allahu akbar te ci ñooñu gis nga nombre bi nim tuuti ci ñooñu la ndam la ndam li ñëwee ah ci waaye ci ñan ci kan rasulullah qabda bi nga xam ne moom la jël tibb bi mu tibb sànni ko shahatil wujuh buur yàlla kon ñu xam ne lii du affaire affaire du affaire affaire nombre allahu akbar allahu akbar loolu ñooñu noonu ñooñu noonu la la def ci ñoom li nga xamante ne nii mooy dal bi cala nga ñaay li jàpp seen xol moo tax mbir yi laysa fil adadi wal udda te wallahi laqad qaala ibn <laughs> mooy lañ la waxoon tuddoon nañ ko ayyuha nnaas yaa qawm inna alladi takrahuuna lalladi lalladi xarajtum tatlubuun an-nasru an ash-shahaada keroog Mu'ta gisoon nañ ko demee naan yée gaa yi dañoo ñëw ëpp foof yónnee ci yonent ma lay saab ko ko ko mu yónnee ñu renfort ak yooy nga yónnee gaa bu nee wala boog bu nee ñu xeex ñu xare ci noonu mu ne leen yéen samay nit yéen samay ñoñ la alladhi takrahuna alladhi kharajtum tatlubun mais lii ngeen gis nit ñi bari ñoo tax ngeen di xalaat naa est-ce que ñu reculer wala ñu yónnee ñu indi ñu mais bi ñuy génn Medina ala saakina abdol saab saab da ngeen fàtte woon ne looloo taxoon ñu génn mooy ñaar amul ña teel voie soit ñu gagné soit ñu nekk ay martyr loolu la woon kon nag question beneen amu fi voilà yonent bi aleyhi salaatu wa salaam keroog gis nga mbir yi loolu la waaw kon mbir yi nekkul ci noonu léegi ginnaaw bi mu paree lool imaam Ibnul Qayyim mu ne ah, wa minha bokk na ci xikam yooyu mu wax ak njàngat yooyu anna allaha subhaanahu lamma mana'a al-jaysha ghanaa'ima makka falam yaghnimu minha dhahaban wala fiddatan wala mataa'an wala sabyan wala ardan kama rawa abu daawud al-imaam as-sijistaani an wahb ibn munabbih qaala sa'altu jaabir hal ghanimu yawma al-fathi shay'an qaala laa waaw <laughs> mu ne te bokk na ci kene buur yàlla li ñuy jàng ci lii kene buur yàlla keroog bi ñu ubbee Makka di nga ne mais lu tax ngeen naan ubbi Makka parce que dafa taqaloog lii Hunayn la Makka dafa jeex rek mu dem Hunayn na ah. yaa ngi fàttali am na ñu ne fin Ramadan la génn dem Hunayn la doon waajal léegi mu ne buur yàlla dafa subhaanahu wa dafa dafa xañ armée jullit ñi li nga xam ne mooy ghanaimu Makka mooy euh, euh, euh, butin de guerre bi nga xam ne moom lañ waroon am Makka ndax Makka duma ñu fa ay mbooloo mais comme que Makka daaru xarba la woon mooy kër la goo xam ne këru xare la woon ndax foofu yéeféer yaa fa ne woon mais bi ñu ko ubbee buur yàlla daganalu ko comme ni nga xam ne noonu lay dagane ci yeneen réew yi ndax foofu mooy baladahul xaram moo tax mu ne falam yaghnimu minha dhahaban mànguñu fa amuñu fa butin de boo xam ne ci or wala fidda du jaagante ne xaalis wala mataan du ay bagage wala sabjan du jaagante ne ay jaam wala ardan nii suuf kama rawa abu dawud al imam comme ni imam al abu dawud as-sijistani sulayman ibn ash'ath as-sijistani rahmatullah alayhi solo an wahb ci mus ci sunanam an wahb ibn munabbih mu jële ci sayyidina wahb ibn munabbih annahu qaala mu ne sa'altu jabiran mu ne damaa laaj Seydina Jaabir ibn Abdillah mu ne damaa laaj Seydina Jaabir ne ko hal ghanimu yawmal fath shay'an ne ko mais jullit ñi yéen keroog fathu Makka am ngeen fa butin de guerre Seydina Jaabir ne ko déedéet laa amuñu fa dara dara lañ fa jëloon waaw mu ne wa kaanu qad fatahuha bi ijaafil bi ijaafil xayli war rikaab te kat Makka li ñu ko ubbee mooy rëppatal nañ fas yi ak xare nañu mooy xandama ak ñi nga ci ma la sax sax waxoon gisoon nañ loolu masala boobu gis nañ ne moo gën a dëgër que ne Makka xare am na moo tax yonent ma la sax sax ci boppam mu ne képp koo xam ne dafa ñëw sama ginnaaw di sukkandiku ndax man li ma fi xare naan looloo tax mu man a dal ci waa Makka yoxal leen ne ci dëkk bi nee leen loolu buur yàlla boo ko daganaloon benn waxtu ngir yonentam sallallahu alayhi wa sallam te loolu ba mu ci paree la delluwaat li nga xam ne mooy xormaam gi ilaa yawmal qiyaama kon nag kon loolu day mu ne takat def nañ ci yooyu yëpp xare nañ def yëpp waaye loolu yëpp fekk tamit ñu soxla ko mooy armée day soxla alal waaye buur yàlla daal di leen xañ loolu malgré tout ça waaye nag pour faye leen leneen fa xarraka fa xarraka subhanahu wa ta'ala quluubal mushrikiina li ghazwihim wa qadhafa fi quluubihim ixraaja amwaalihim wa naamihim ixraaja amwaalihim wa naamihim wa naamihim wa shaa'ihim wa sabyihim ma'ahum nuzulan wa diyaafa wa karaama li hizbihi wa jundihi wa tammama taqdiirahu subhaanahu bi an atma'ahum fi dhafari wa alaaha lahum mabaadi an-nasr li yaqdiya Allahu amran kaana maf'uula mu ne nag buur yàlla ba mu xañee soldaaru jullit ñi Makka butin de guerre baak alal jaak suuf saa gépp mu yëngal xolu waa Hawazin waaw def ci seen xol ñoom daal ñu xiir leen ci xeex ak jullit ñi ginnaaw bañ ubbee Makka def nag ci seen xol ah ñu ñu ñu idée idée bu mel ni nañ leen génne suñu doom yeeg suñu alal yeeg suñu soxna yeeg suñu xar yeeg géléem yeeg li ñu am yépp gàtt gi yépp nañ ko génne loolu bu yàllaa ko def seen xol Malik ibn Awf moo ko waxoon ba du rëy góor gi du rëy dina ko yow rae dox ni wallahi yow de sàmmkatu lan fa hal yaruddul munhazima shay'a a ce shay'un est-ce que am na lenn loo xam ne man nay delloo ki nga xam ne al munhazima ki nga xam ne dañ koo defe muy daw kooku nga foog nga def ay alalam soxnaam ay waa këram ci ginnaawam dinañ tax mu taxaw te mu gis dee weex tàll loolu amul ne loolu nag buur yàllaa ko defoon seen xol ba maalikum na awuf daal di def idée boobu ba gaa yi far fekk ko ci ba pare mu ne buur yàlla hein loolu lépp nag da koo def ah ngir mu nekk loo xam ne teraanga lay doon lu muy ganalee lu muy wàccalee ñi nga xam ne ñooy jaamam yi ko yi nga xam ne ñoo ubbi Makka waaw saxaaba yi radiyallahu anhu en plus buur yàlla def leen defal waa Hawazin ah, mu def ci ñoom ñu gëm gëm ba pare mais xemmeem gañ jullit ñi ba pare am ci confiance que la ñuy dañ leen di gañe ba pare mu wan leen débiwut gañaay yi voilà loolu lépp nag ngir lan li yaqdi allahu amran kana maf'ula ngir buur yàlla daldi conclure mbir moo xamante ni du toute façon dogaloon na ko ba pare te noonu lu mu dogal noonu lay demee mooy mu feeñal rek feeñal kese la mais mbir yépp nekk na mbir yi laata muy nekk ci saahir nii ñu koy gis ak bu nekkee ak bu paree nekk ba pare loolu lépp a fu buur yàlla amul ñu daan ba mu feeñee daf ba mu xawee dafa gën a yàlla non benn yoon ni mu mel fi moom noonu la mel fi moom subhaanahu wa taala mu ne nag fa lamma loolu moo tax mu wan leen mabaa'itan mabaadi an-nasr mooy début bi ñu gañe gaa yi gën a am confiance waaw mu ne nag fa lamma anzala allahu nasrahu ala rasulihi wa aw sallallahu alayhi wa sallam wa awliyaahu radiyallahu anhum wa baradatil ghanaaimu li ahliha wa jarat fiha sihaamullahi wa rasulihi qiila laa xaajata lana fi dimaa'ikum wala fi nisaa'ikum wa daraariikum fa awxa allahu subhaanahu ilaa quluubihim at-tawbata wal inaaba fa jaa'u muslimiin Allah mu ne nag bi nga xam ne ci la buur yàlla wàccee ngañaayam ci ndawam bi sallallahu alayhi wa ak saxaabaan yi ñi nga xam ne ñooy parandoowam yi ba pare mooy léegi nag ghanaa'im wa Hunayn lépp buur yàlla daal di koy jox jullit ñi mbir yépp sedd ci seen loxo ñu delloo ko ci seen loxo ba ba yeneen ci la lay saam am yu mu ci séddale ci la defe ci seen xol ñoom waa Hawazin yéeféer yi ah def ci seen xol ak tuub ak dellu ci yàlla ci la ñu ñëwee ak seen délégation boobu ñëw ngir tuub bi ñu ñëwee nag ñu ne leen in fa qiila inna min shukri islaamikum wa ityaanikum an nuradda alaykum nisaakum wa abnaakum wa sabyakum loolu mooy lan li aaya bi wax suuratul anfaal mu ne in ya'lami llahu fi qulubikum xayra yu'tikum xayran mimma uxida minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim waaw <laughs> mu ne bi ñu ñëwee tuub si ginnaaw bi ñu gisee ne buur yàlla jox na ngañaay yi ndawam ak ñi nga xam ne ñooy ay parandoowam saxaaba yi radiyallahu anhu ñu ñëw tuub si ñoom waa Hawazin ci seen délégation bopp ñu ne leen nag ngir sant ci seen ñëw gi ngeen ñëw ak seen tuub gi ngeen di tuub si mooy dañ leen di delloo la seen jigéen ñi ak seen njaboot yi ndax la buur yàlla moo wax ci suuratu anfaal in ya'lamillahu bu yàlla xamee de yéen ñi gëm yàlla bu buur yàlla xamee fii qulubikum ci seen xol yi xayran mooy yéeféer yi buñ ñëwee ba dugg ci l'islam buur yàlla xam ne ñii léegi génn nañ ci lañ newoon bu buur yàlla xamee sincérité googu ci seen xol yu'tikum xayran mimma ukhidha minkum yéen mooy ne dina leen jox lu gën li nga xam ne ba ngeen newee yéefar dañ koo jëloon ci yéen comme maa ngi mi ngeen fi ñàkk ak seeni doom ak yooyu yu'tikum xayran mimma ukhidha minkum da leen di jox lu gën liñ jël ci yéen wa yaghfir lakum mu jéggal leen teg ci wallahu te buur yàlla ghafurun aji jéggalaa kon la aji yërëmaa kon la mooy waa Hawazin ils n'avaient aucune chance de de de de retrouver leur leur famille nii mooy moo tax gënawuñu ko baleen yonent bi alei satu salaam waxoon ne nag man nag li ma gënal ci kàddu mooy li ci gën ci ci nettali ak waxtaan mooy li ci gën a dëggu tànn leen imma as mooy amwaalakum wala nisaakum wala seen doom yi zuriyatakum gaa yi ne ñun nag tànn nañ suñu doom yi du wax sax ci alal yi waaw mooy li gën la leen jox xam nga ne moos retrouver sa famille moo gën retrouver sa alal kese waaw mu ne wa minha imaam Ibnul Qayyim mu ne bokk na rahmatullah alayhi ba léegi ñu ngi ci Zaadul Ma'aad fii hadyi xayril ibaad lil imaam Shamsuddin Abi Abdillah Muhammad ibn Abi Bakr Ibnul Qayyim al-Jawziyya ad-Dimashqi rahmatullahi alayhi mu ne wa minha bokk na ci ken anna Allah subhaanahu iftataha ghazwa al-arab bi ghazwati Badr wa khatama ghazwahum bi ghazwati Hunayn wa lihaada yuqranu bayna haatayni al-ghazwatayni bi-dhikr fa yuqaalu badrun wa hunayn wa in kaana baynahumaa sab'u mu ne buur yàlla bokk na ci xikma ci sagesse ak li ñuy jële ci xew-xew bi kene buur yàlla subhaanahu dafa ubbi xare bi nga xam ne moom la alayhi salaatu wa salaam xare xare bi laalanteeg ñoom dëgg-dëgg li junjoon nañ ko ci biir nettali bi waxoon nañ niñ ñëwaat li ci imaam Ibn al-Qayyim wax léegi moment wama ngi alhamdulillah mu ne buur yàlla dafa ubbee xare jullit ñi xare bi ñuy xare ak arab yi ghazwatu Badr waxoon nañ la ay abwaab waatun ushayrun thumma ghazwatu safwaana yooyu yépp yooyu yépp xare laalante dëgg-dëgg amul woon waaye nag fi laalante dëgg jonjoo ci ay xare ak arme dee bakkan yi rot mooy ghazwatu Badr mu ne foofu loolu la yàlla ubbee xare bi jullit ñi xare arab yi ñoom waa Quraysh wa xatama ghazwahum parmi les arabes waa Quraysh ñoom la tàmbale woon wa xatama ghazwahum bi ghazwati Hunayn mu tëje nag xare arab yi xare Hunayn wax nañ xare Hunayn moo continuer ba Taif mu ne wa li hada moo tax yuqranu bayna hatayn al ghazwatayn loolu moo tax ñuy ñuy daldi lan ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy relier entre ñaari xare yii di wax naan di wax lan naan Xunayn ak Badr naan Badr ak Xunayn même bu dee ne am na sept ans seen diggante waaw ndax Badr kañ la woon début première année bi la woon waaw première année bi tegoon ay mois waaw léegi Xunayn nekk lan huitième année bi. voilà moo tax mu ne même bu dee seen diggante am na sept ans mu ne ta am na beneen relation boo xam ne am nañu ko waaw relation mooy que ni wal malaa'ikatu qaatalat bi anfusihaa ma'al muslimiina fii haatayni al ghazaatayni mu ne malaaka yi xare nañ alayhimu salaatu wassalaam ci ñaari xare yi yépp fekke nañ participer ci xare Badar ni ñu fekkee mooy début bi fekke nañu ko iftitaax gi ubbi gi xare Badar fekke nañu ko waaye xitaam gi ba ñuy tëjit xare ak arab yi boobu it fekke nañu ko ñoom malaa'ikatul kiraam alayhimu salaatu wassalaam ci Hunayn voilà mu ne lool benn nirool niroole bu am entre Badr ak Hunayn mu ne wan nabiyu sallallahu alayhi wa fi wujuhil mushrikiina bil hasbaa'i fiihima waaw mu ne tamit beneen relation boo xam ne beneen niroo nirool beneen ressemblance entre Badr ak Hunayn ab ginnaaw bi mu la ne malaaka yi xare nañ ci ñaar yépp alayhi salaam yonent bi alayhi salaam ci ñaari xare yépp jël na suuf sànni ko ci xar kanamu yéeféri ne shaahatil wujuh xar kanam yi qabuhati bon na al wujuh xar kanam yi mu fees ci bëtu nit ñi. waaw comme ni mu ko defoon Badr na ko defee ci ghazwatu Hunayn loolu beneen similitude la beneen ressemblance la beneen lu ñu nirool ñu ne ko beneen mu ne wa bihaatayni al-ghazatayni tufi'at jamratul arabi li ghazwati rasulillahi sallallahu alayhi wal muslimin te mu ne beneen relation beneen nirool lu ñu xam ne lañu niroole mooy ne ñaari xare yi di Badr ak Hunayn bu ci nekk suñu borom ci la def que ci la fay ci la fay ci seen xol yi xalu xalu ci arab yi seen xol yi xalu bëgg xeex ak di tàkk seen xol yi di leen pousser ngir ñu xeex ak julli ñi xare bi badar na ko badar fayoon na ko waaye Hunayn dafa ñëw gin koo fay na badar nan la ko faye kon lu tax Uhud am mu ne la fal uulaa déglu xawwafatuhum wa kasarat min haddihim mu ne première fay bi nan la demee woon Badar mooy da leen a tiitloo parce que gars yi dañoo jàppoon ne jullit ñi ay ay ay ay ay ñeexu ñebbe lañ ñoo gën a nooy pataas bu ñu piire ñoom loolu lañ foogoon moo tax ba Abu Jahlin keroog bi ñuy bi ma bi bi Quraysh di dem kiy ban mais gisoo lañ doon di parade di jaay ne yëfu doole day yow gars yi naan nañ dellu mu ne kenn du dellu xattaa nari da dinañ dem ba ak teenu balar foo fële waaw ñëw bay titiye waa Médine foofu go ñu xamal leen jigéen ñi wayal ñu ñu fannan xural juzur ñu daal di re loj suñu gëléen yi noos waaw jigéen ñi wayal ñu ñu noos tàntamaar gi waaye fii feet bi ne kur ba bu ko defee kenn duñu déggati laa wax ci arab yi lu dul ne bu déggee li ñu Quraysh drainer ci tay ci doole <laughs> waxuma la Muhammad moom dañ koo jëlale sallallahu alayhi wasallam dañu koy sàllaw lu ñëw waaye arab yi ci boppam wan ñoom ñépp dinañ xam ñun waa Quraysh ñun ñooy ñan ku déggati xuu balaa ray si gee ñëw nga ne fes <laughs> waaye waaye gis nga bi Badar amee même naafiq yi gëmuñu ko woon naafiq juif yi mbir mi da leen a metti woon moo tax ba ñu déggee ne nga ñanañ Quraysh gaa yi gëmuñu ko woon waaw na ñoom dañu toogoon naan xaar leen rek léegi ngeen xaar léegi xabaar dikke leen Badar foogoon ne dañuy dem ñu décimer jullit ñi faat alayhi salaatu salaam mu jeex moo tax arab yi képp ku ci amoon velléité am ay kii yooyu xalaat ngir dal ci lislaam keroog Badar ba Badar amee ñépp la tiitloo même Quraysh lañoo tiit ndax masuñu koo foogee waaw kon xawafatum dalee na tiitloo Badar wa kasarat min haddihim seen doole jeeg seen force yeeg seen yooyu ñu utoon ngir l'islam da koo damm moral bi la damm waaw mu ne lool mooy bu njëkk bi façon fay boobu la mais fayul woon takk ba loolu moo tax ut ñu ñëw xandax ak yooyu mu ne wastaaniya kanta Hunayn nag istavraxat istavra istafraxat xuwaahum wastanfadat sihamahum wa adallat jam'ahum hatta lam yajidu buddan min ad-dukhul fi di mu ne kanta Hunayn moom moom dafa moom dafa épuiser seen doole daf ko jeexal complètement amatuñu benn force ngir da jàmmaarloog lislaam ñoom yéeféeru arab yi waaw ba pare mu jeexal complètement seen seen seen seen seen armes yi seen xeec yi daanaka munition deseetuñu ko dara deseetuñu ba pare wa adallat jamaahu ba pare mu toroxal wàcce seen mbooloo yi ghazwatu Hunayn bi hatta lam yajidu ba arab yi finalement trouvé wuñoon bon daan amatuñoon benn issue lu dul minal duxuli fi diinillah loolu dugg ci l'islam moo tax ñu ñëw yadxuluna fi foo afwaja léegi ñu gis wufuud yi insha allah délégation yi waa Hunayn ngi def nañ waa Hawazin def nañ délégation ñëw tu amoon woon beneen usine lu dul ñëw dugg ci l'islam anta Urwa ibn Mas'ud mi demoon Jurash utit jàngi Sun'a Dabbabat ak Manjanib même moom moomu dafa mujj dugg ci l'islam gis nañ ko ba ni ko ay ñoñam di faate moom mi nga xam ne daanaka misaalam comme li alayhi salaam wax mooy misaalu saaxibu yaasiin laa mu ne wa bokk na ci te ci bii lañuy ñuy jeexale insha pour tey anna allah subhaanahu wa taala biha ahla makka wa farraxahum bima naaluhu min an-nasr wal ma'na fa kaanat kadd fa kaanat kaddawaa lima naalahum min kasrihim wa in kaana ayna jabrihim wa wa arrafahum tamaama nicmatihi alayhim bima sarafa anhum min sharri hawaazin fa innahu lam yakun lahum bihim taaqa wa innamaa nusiruu alayhim bilmuslimiin walaw afradu anhum la akalahum aduwuhum ila gayri dalika min alxikami allati laa yuxiitu biha illa allahu taala allah mu ne te bokk na ci te moom la jeexale fasl bi mu njëkk a def moom imaamu ibnu alqayimi mooy ci fasl bi la mais après indi fasl bi bu beneen sous sous bi mu ne bokk na ci que ne ci yi ak yu am solo yi feeñ ci xare bi këne buur yàlla ci la réparé damm-damm waa màkk waa màkk moom seenu damm-damm mooy yonent ma le saar sam suñu borom rek inna li mu waxoon kii woog lansaar yi inna Quraysh qad asaaba hadithu ahdin musiba waaw ñoom dañoo nekk ñoo xam ne ci musiba lañ génn léegi yàggul mooy ñàkk gi ñu ñàkk al balad ñàkk li nga xam ne mooy kaaba gi géreetuñ dara waaw ginnaaw bi ñu nekkee as-Saadaat ñu mujj nekk ay al-Toppé ñoo doon diriger démb tey ñu ñàkk lépp mujj nekk ñoo xam ne ñoom day gi dañ leen di xam nga loolu yombul buur yàlla nag seen damb-damb boobu buur yàlla réparé ko bégal leen ci li nga xam ne moom la leen may ñu ñëw fekke mooy tolokaaw yi comme ñoom Abu Sufyaan ñu ñëw Hunayn tey tax ñeen ñi xeex indiwu leen moom dañ doon seetaan waaw mais yàlla defal leen bañ gisee ngañaay loolu jullit ñi am te ñoom ci ñoom lañ bokk ndax même bu dee seen imaam wala ma euh, euh, euh, yablughul kii yadkhulul imaanu fi qulubihim te gëm yàlla dëgg-dëgg saxagul seen xol waaye buur yàlla dégloo leen ci li nga xam ne moom lañ daj ci ndimbal ak tamit almagnam ci butin de guerre bi nga xam ne ñoom moom ñoo tàbbi ñoo ñoo tobbi li ca ñoo tàbbi li ca gën a rëy ñoo ko ñoo ko tobbi ndax yonent bi alei satu ay cent cent cent gëléem la doon jox kilifaay màkk yi waaw mu ne fa kaanat dawaay loolu nag mu leen doon defal dafa mel dafa mujj mel ni li nga xam ne mooy mooy mooy bi nga xamante ne li nga xam ne mooy faj lima naalahum min kasrihim li nga xam ne jotoon nañ ko ci bañ leen gañee keroog ubbi Makka te mënuñu ci dara muy ak damm damm gu rëy lii leen yonent bi alei satu salaam defal ñu fekkee ngañaay loo xam ne kenn du tudd ngañaay lu nga boole leen ci waaw te tamit mu jox leen alal lu toll nii mu nekk loo xam ne genre pansement la loo xam ne dafa nekk loo xam ne day faj li leen daloon seen damm-damm boobu daal di koy penser waaw wa in kaana ayna jabrihim waaw wa arrafahum mu xamal mu xamal leen tamaama ni'matahu matak matal xéewalam gi mu def alayhim ci ñoom bima sarafahum min sharri hawazin mais tamit ñu xam ne ba ñëwee fekke waa Makka xam ne ya jullit ñi nga xam ne ñooñu man bu dee ne ñoom ñoo commencé xare bi même bu dee ñun ñu ngi woon seen biir te daanaka ñoom ñoo dawoon sax ak kaw-kaw yi ñoo ëppoon après bañ dawee lu ñu bari topp ci bu dee ñu gis loolu Hawazin gañe leen début ñu xam ne kat lii de bu doon yii de bu ñëwoon Makka ñii dañuy ñuy nangu dañuy nangu Kaaba gi waaw comme na waa Jurhum defoon laa ilaaha illallah kon ñun dañu rom problème léegi nag buur yàlla wan leen ndimbalam ngañaay li butin de guerre màng mi waaye wan leen ne yéen Hawazin buur yàlla da leen a fegal jaare ko ci jullit ñi ndax Hawazin gis nga bés bu ñu xalaatoon dal ci kaw waa Makka waa Makka man nuñu leen woon a résister waaw walaw afradu anhum bu waa Makka kese desoon ñoom Abu Sufyaan ak ñoo ñog waa Hawazin yii ak doole ji indi woon tey la akalahum aduwuhum seen noon yi dañ leen di lekk dañ leen di lekk ñu mu ne ilaa gayri daalika ak ci yeneen yoo xam ne yu xaw mel ni minal xikami ci ay xereñ yoo xam ne génn nañ ci àtteel ci xew-xew bii Hunayn yi nga xam ne nag kenn peegu ko lu dul buur yàlla subhaanahu wa ta'ala léegi nag bii di ñëw nag ñu dugg nag ci côté masaa'il fiqhiyya yi waaw yi nga xam ne ay masaa'il al fiqhiyya fi mu def faslun wa fiihi min al fiqhi